أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seydina wa nabiyina muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiin amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamul mawaaris ci àttey al miiraas al faraid di newoon ci côté al xisaab muy ñu ngi woon ci côté calcul yi nan lañuy duggee nag ci pratique bi ginnaaw bañ xamee al muy fiq bi mu des partie boo xam na nag dafa laaj wàllu calcul tuuti moom lañ tàmbali woon ci suñu ñaar wala ñetti jataay ñaari jataay yi weesu <coughs> wala ñetti jataay wala ñetti jataay yi weesu walillahi alhamdu wal minna ah. gisoon nañ at-tafsil ak at tasxiix ak qismatu tarika lan lay tekki bu nekk ak amaliyatu tasil moom lañ gisoon ci jotaay bii weesu ak bi ci tegu mooy bi ñuy gis al al al alaaqa bayna al adadayn wala adadayni buñ nee adadayni mooy fa aksar voilà mooy lien al maqaam al mushtarak bi am entre chiffre yii nga xam ne moom la ñuy gis nga xam ne ay fraction la hein ay un huitième lañuy am un sixième hein ay un quart un tiers un deux un demi muy ak ak yooyu yooyu lañ am ay deux tiers eh, gisoon nañ nag ne relation yooyu dafa am yoo xam ne ñeenti mbir yoo xam ne ci moom lañ leen di lijjantee ñooy le passage le passage obligé bi nga xam ne jaaruwaay boo xam ne manula ñàkk comme niñ joxe woon ne misaalum étage bi que ne manuma taxaw ci suuf rek cëppeelu yéeg ci kaw étage bi déedéet daa am fu may jaar fokk ma jaar ci escalier yi escalier yi nag yi may yóbbu ci aslul mas'ala ndax aslul mas'ala mooy cosaanu suñu masala bi nga xam ne mooy miraas mu taxaw cosaan bi da ngay xool cosaan bi mooy lan ci wàllu calcul la ñuy wax cosaan boobu nag ni ngay def ba trouver ko muy amaliyatu taxsil loolu lañ la waxoon amaliyatu taxsil nag mooy ñeent yiñ gisoon bi weesu foofu ngay jaar ak li mu laaj après muy lan xool est-ce que chiffre yi ma am comme exemple yi ñu joxe woon bu ma amee un huitième ak un sixième ak ak ak ak ak ak un demi ma fexe xool ana lan mooy relation bi dox diggante yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf entre huit bi six bi ak deux bi hal baynahuma tamasul est-ce que tamasul moo am mooy est-ce que chiffre yi ma am est-ce que mooy huit ak six benn la est-ce que six mooy huit ma ne déedéet ma ne kon tamasul amul foofu Hmm? ma ne eh, kon tamaasul amul ci ñaar yooyu jarul may jàll deux bi deux du six du huit kon tamaasul amu fa ma ne est-ce que tadaaxul amut mooy est-ce que mën nañoo roofante bu ma jëlee benn bi diviser bi dina a mag diviser ko bu ndaw benn ci bu ndaw bi dina ma jox chiffre boo xam ne du am virgule du am damm dina ma dox lim dina ma jox lim boo xam ne amul damm ma ne waaw fii de am na moom waaw soit 6 bi bu ma neexee ma jël 6 bi diviser ko ak 2 mu jox ma 3 2 fois 6 3 non 2 fois 3 6 voilà mooy 6 divisé par 2 la may jox 3 fois 2 6 wala ma ne 8 bi laay jël diviser ko ak mu jox ma 4 2 fois 4 8 ma ne kon tadaaxul am na bu tadaaxul amee waxoon nañu chiffre bu mag bi ngay jël daal di rejeter bu ndaw bi kon bu dee entre 2 beeg 6 bi kon 6 bi ngay jël nga rejeter 2 bi. léegi nag mu des entre huit bi ak six bi nga xool est-ce que tawaafuq am na fa tawaafuq mooy boo jëlee huit divisé par six du baax bu ma jëlee huit divisé ko par six du baax parce que dafa may jox un trente dafa am damm dafa am virgule du baax ma ne kon naa jàll est-ce que tamaasul tamit am na ma ne déet tamaasul amul ndax huit ak six bokkuñu ma ne kon léegi xaaral ma jàll ci tafaa tawaafuq lan mooy tawaafuq mooy ma jël beneen chiffre boo xam ne bokkul ak euh, euh, un tiers boo xam ne bu nekk ci biti la bu bokkul ak six bi nii huit bi ma fexe ko diviser ak benn bu nekk ci ñoom ñaar pour xool est-ce que dina ma jox résultat boo xamante ni du am virgule bi ma jëlee def ko deux deux six divisé par deux mu daal di may jox li nga xamante ne ni mooy trois huit bi ma diviser ko par deux mu jox ma quatre ma ne kon ñoom kat tawaafaqa ala euh, an-nisf voilà ñoom dëppoo nañu ci li nga xam ne mooy moitié léegi nag ma jël moitié wu benn bi di six moitié wum xaajam di trois ma multiplier ko ak huit bi muy trois fois huit vingt-quatre wala ma ne moitié wu huit bi laay jël muy quatre ndax huit bu divisé par deux égale quatre ma multiplier ko ak six muy <coughs> quatre mu jox ma li nga xamante ne nii et eh, eh, eh, muy euh, quatre. fois six euh, fois six voilà mu jox ma li nga xam ne mooy vingt-quatre ndax quatre fois six égale vingt-quatre muy ñaar yëpp di vingt-quatre loolu kon ma ne baynahuma lan tawaafuq waaye tawaafaqaa fan alal nisfi waxoon nañ la nag obligé wul que ne tout le temps ci moitié kese la ñuy dëppoo mën nañoo dëppoo ci tiers bi voilà mën nañoo dëppoo ci quart bi waaw yooyu yëpp mën naa nekk moo tax boobu ni ngay def mooy da ngay jël. inda tawaafuqi bu tawaafuq amee ni ngay def da jël li nga xam ne mooy wifqa ahadihima ah ngay jël mooy lañu dëppoo benn ci chiffre yooyu muy entre suñu exemple huit ak six nga jël benn soit huit bi wala six bi nga xool lañu dëppoo mooy lan euh, moitié xaaj lañ dëppoo kon ma xaaj chiffre boobu en deux jël de boobu noonu lam ma jox muy trois bu dee six bi laa xaaj en deux mu jox ma trois ma jël trois boobu multiplier ko ak huit bi woon ma jël quatre bi xaaj ko ñaar mu jox ma quatre ma multiplier ko ak six bi bu doon tiers lañu lañu dëppoo kon damay xool bu ma xaajee chiffre boobu trois fois ñetti yoon benn ci ñett yooyu laay jël multiplier ko kaamilul aaxar loolu mooy tawaafuq xool beneen bi est-ce que euh, bu mag bu dee dafa am foo xam nag dama xool gis ne fii tamaasul amul tadaaxul amul tawaafuq amul ma jàll bi ci dars muy ak tabaayun ak tabaayun mooy ñoo xam ne moom de toute façon dañoo wute chiffre yoo xam ne dañoo wute te mooy manumaa jël benn bi première wute bi mooy bu ma leen gisee xam ne bokkuñu comme trois ak deux dañoo wute loolu benn la mooy tamaasul kon amul ma jàll ci taraaxul ndax am na est-ce que bu ma jëlee trois bi comme mooy bi gën a mag diviser ko ak 2 dina ma jox chiffre boo xamante ne nii du am damm ma ne loolu baaxut parce que trois divisé par 2 du baax ndax 1,5 la may jox kon am na virgule ma ne kon naa jàll ci tab ci ci ci tawaafuq xool est-ce que est-ce que ñoom ñaar am na loo xam ne mën nañ koo dëppoo chiffre boo xam ne buñ ci xaajee ku nekk ci ñoom ñaar dinañ ci dëppoo te du am dinañ joxe résultat yoo xam ne ku ci nekk du am virgule ma ne loolu amul parce que 3 bi amoo loo koy diviser lu dul mu jox la virgule laa maxaala loolu moom mën na ñàkk boo jëlee 3 divisé par 2 1 la lay jox waaw kon loolu mooy man da nekk léegi ba ma xamee ne man da nekk nag bu boobaa ni may def mooy adribu kaamila ahadihima fi kaamilil aaxar damay jël dend bi dóor ko mooy ni mu tol 3 laa am ma dóor ko ci 2 bi mooy mu multiplier ko 3 fois 2 mu jox ma 6 6 mooy nekk sama aslul masala mooy lii mooy li nga xam ne lii liñ gisoon noonu yépp man nga ko tudde amaliyatu ta'sil waaw ah. mooy opé mooy fi may jaar liggéey bi may def ngir arriver ci li nga xam ne mooy trouver aslul mas'ala loolu la ñuy wax amaliya jëf ji nga xam ne moom laa def ak tasil bi tax ma génne cosaanu li nga xam ne mooy mas'ala bi nga xam ne loolu nag la may am loolu laa war a séddale ci war warasa yi fi nekk mooy ñi war a doon ñépp loolu laa leen war a séddale mooy entre asxaabul furud ak ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xamante ne ñooy asabala ñoom ñépp la ma am ci asul masala loolu lële la ñuy bokk ci seen biir kenn du génn lim boo bële lu dul ci ay kaa yoo xam ne dinañu ko gis kon ci gàttal lii leen gisoon gisoon nañ tamaasul ah tadaaxul tawaafuq ak la tabaayun yooyu yaakaar naa ne walillahi alhamdu wal na jàpp nañ lool léegi nag ñu war a continuer tey ci amaliyatu tafsil xam nga amaliyatu tafsil moom lañ defoon mooy ni may def pour trouver hein chiffre bi nga xam ne eh, waxoon nañ ko bii passé euh, non jataay bu njëkk bi introduction bi ah ni may def ngir at tahsil ma ma ma ma am aqallu adadin taxruju minhu furudul masala bi ghayri kasr waaw mooy aslul masala définition bi am aqallu adadin taxruju minhu sihaamul warasati bi duuni kasr wala taxruju minhu furudul masalati bi duuni kasr léegi nag la may def ngir agsi ci loolu la nga xam ne mooy nekk aslul masala cosaan bi ma war koo séddale ñépp loolu jëf jooju moo tudd lan ay moo tudd amaliyatu tafsil ngir trouver al maqaamul mushtarak bi boole chiffre yi ma am ba ni may trouver li nga xam ne mooy aslul masala léegi nag am na lu la waxoon loo xam ne waxoon nañ ko ci introduction bi mais dañ koy waxaat fii parce que dañ koo soxla mooy ci tafsilul masala dafa am ay cas yoo xam ne ñoo possible xoolal bu may trouver aslul masala léegi aslul masala xam nañ lan la mooy la nga xam ne moom laay séddale ñépp bu ma ko moom laay fexe ba trouver loolu le chiffre boo bële moom laay séddale ñi fi ñi war a doon yépp moo xam ñu suñu boroom wax ci alquran ne lii la am wala boog ñoo xam ne ñoom du ñu amee noonu duñu ñu ci wàllu mooy ay ay wàll yu leen suñu borom wax jël leen lii waaye ñoom li ñuy donn mooy la des ginnaaw ba ñi nga xam ne suñu borom wax jël leen lii ba ñu jëlee la des ñoom loolu la la ñuy donn muy waa asaba yi léegi tafsilul masala dafa am ay cas yu yoo xam ne ay cas de figure yu possible bi ci njëkk mooy bu dee ñiy doon tey ñoom ñépp mooy ñiy doon ñi war a doon monsieur A hmm? ñoom ñépp asaba lañ mooy furud as saaxibu furud amu ci mooy ñi alquran naan joxal ñi ah yuusikumullahu fi awlaadikum lizzakari mislu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa taraka wa in kaanat waahidatan falahaa nisfu walyabawayhi likulli waaxidin minhuma as-sudus mimma taraka in kaana lahu walad ba ila aaxiril aaya al mooy loolu nga xam ne moom la ne ñii nii bu luy xewee jox leen lii seen doom yi bu dee ñaari jigéen jëm kaw la ñoom ñoo fi nekk jox ñoom ñoo moom ñoom ñoo war a doon monsieur A ki faatu kooku dañuy jël deux tiers luñ fi bàyyi bu dee kenn benn doom jigéen kese la fi bàyyi kooku moitié wu alal ji lay jël mooy yooyu bu dee ñooñu amuñu fi mooy asaabul furud ba ni ñuy jeexi bi onze bi douze ba nekk ca fin ba fin wu bu yooyu yëpp bu dee ñoom kenn nekku ci loolu ab kaala ñi ko war a doon na kon nekk en sabay kese nekk asaba kese loolu mooy ban cas comme koo xam ne dafa génn àddina <coughs> bàyyi fi doom ju góor ak doom ju jigéen nga ne ma waaw est-ce que man nga répéter waat euh, neexee mooy dama ne <coughs> exemple euh, euh, ñay doon euh, ndono yi nekk ñoo xam ne asaba kese lañ asaba moom foog naa kenn doo ko laajte mooy ñoo xam ne moo lañ wax sànq ah fama baqiya fali awla rajulin zakar mooy asaba yi lay wax la des ña nekk góor te gina bokk ak ka faatu ñoo koy moom ñooñ ñooy asaba yi te bul fàtte étage ñu waxoon ubuwa non buluwa doom yee nekk ca kaw après doom yi kan mooy ñëw bàyyi ubuwa après bàyyi ñoom uxuwa mooy frère yi après frère yi umuma ñëw après umuma walaa ñëw après bon ñu ci dugal baytul maal comme comme bon euh, kii Shafi'i yi Shafi'i yi dugal nañ ci baytu maal ah. parce que keroog bi may wax dafa mel dama ne euh, ñoom Shafi'i yi dañ ci génn baytul maal non imaamu Shafi'i baytu maal ci la mais sauf que dañ koo defal benn condition léegi bon mooy lenn ci ñoom ñu mujj ñi am na condition bu ñu teg ci baytul maal boo xam ne dinañ ko gis ci biir euh, xisaab bi nii dinañ ko gis ci yenn masala yoo xam ne yu siiw la ci wàllu ilmul fara'id euh, dinañ ko gis yoo xam ne ci la ñuy wax ne mbir mi baytul maal la jëm waaw waaye bu dee loolu amut mooy lenn ci Shafi'i yi ñu mujj ñi dañoo def ak condition ne ah baytul maal ça dépend parce que baytul maal mooy mooy trésor public alal yi ñépp bokk bu dee ne kon dañoo gis ne bi ñu joxee ñu ñuy jox ñépp jox nañu waa asxaabul furuud jox ñi ñi doon ñépp jël nañu te asaba mooy asaba amu fi ndax bu fi asaba ne woon day jël li des baq baqiya mais waa asxaabul furuud kese la mooy bu ñuy gis arad masalatul radd mooy est-ce que bu dee dañoo jox alquran ñi nga xam ne ñoo ñooñu la wax ñu jox leen buñ leen joxee ba pare mais alal ji des lu ñuy def alal yi est-ce que alal jooju dañ koy jël yóbbu ko trésor public muy bien de tous ñi jegeek waa ji ci wàllu deret muy ñii moo xam jëkk bu dee par exemple jëkkër ji la fi bàyyi ak yaay ji mais comme que ñoom bokkuñ mooy jëkkër ak yaay wax nañ la ñooñu mënuñoo nekk asaba duñu asaba mooy duñu asabaay waa ji waaw bon euh, bon c'est pour ne pas dugg ci cas extrême parce que am na am na foo xam ne jëkkër mën na nekk asabaay euh, femme bi par exemple bu ay doomu baay tëx lañu voilà mooy man na nekk asabaay jabaram mais bon loolu cas extrême la loolu taxul ñuy wax ñun dañuy wax yi nga xam ne mooy lii mooy en général quoi waaw mooy kon jëkkër manu la nekk asaba kon jël la li nga xam ne moom mooy paaram yaay ji jël paaram alal ji des mais alal jooju nag lañ koy def mooy masalatu radd est-ce que dañ koy jël delloo delloowaat leen ko ah bu dee ñi nga xam ne ñoo ne sax jëkkër parce que loolu bon nañ bañ a dugg ci radd parce que radd dafa am ay wute sax est-ce que sax jëkkër moom parce waa jumhur rul jamaahirul ulama dañ ne di non zawjayni bokkuñu moom kenn du leen radd ñoom waaw mais bon loolu fermons cette parenthèse accès bu ji c'est juste pour dire que Shafi'i bu boobaa dañ ne baytul maal mën nañ ko fa yóbbu loolu mooy seen mazhab mais dafa am ñoo xam ne dañu ne ci ñoom que ne ah non attention il faut ñu xool baytul maal boobu trésor public boobu que jiite réew ma jamono yooyu bu dee am mustabid la ab dictateur la wala koo xam ne yàq alalu nit ñi lay def waaw mooy alalu réew mi lay pasar pasaree ci ay inauguration ay ay ay ay ay gala moom ay gaa kese la fi newee waaw ay mbumbaay ay cérémonie yu dul jeex yoo xam ne day luubal alalu réew mi on dépasse des millions et des millions pour commémorer daanaka daanaka weer wu nañu am luñ commémorer sa waaye fàttale ko lii waaw gaa yi ñëw garde nationale yi ñëw euh, dignitaires yi ñëw ñun ñépp ñëw mu yàq alal jooju doon nga ne loolu yàq kese la waaw yàlla tere nag mu jël ko di ko dépenser foo xam ne ngir tooñ yi nga xam ne ñoo ñi muy administrer ngir man leen a gën a noot di nangu seen alal yi ñu ne ah bu dee baytu maal mu mel noonu la même bu dee réewum jullit la charia la ñuy doxal foofu kenn du ko yóbbu miraas moomu la des ca ja kenn du leen ko jox dañ koy delloo ñi nga xam ne ñoo doon doon <coughs> mais dañ ciy génne az-zawjayni bu ñëwee ci arab di dina dinañ leeral côté boobu insha allah voilà mooy euh, Shafi'i yi léegi. Euh, voilà fi ñu doon wax mooy premier cas de figure ci tafsilul masala bu ma ñëwee di ko def mooy ñiy donn seen cas yi day wute pour ma trouver cosaanu masala bi bo il faut ma xool ñiy donn te ñiy donn wax naa la moom aslul masala bu dee waa asxaabul furuud dañu fi bu dee ñu nit bokk nañ ci ñuy donn ñoom ñooñu ñoom ñooñu ñoom lañuy ñuy tenir compte seen li suñu borom wax ñu jox leen comme bu dee yaay jaa ngi fi mu ne waaye doom a ngi fi mu ne un huitième ak benn doom ju góor la fi bàyyi aslul masala mooy nekk huit parce que loolu la suñu borom tudd un huitième mooy aslul masala hmm? léegi nag kantaa doom ji mooy comme que doom ji waxul lan lay am moom kenn du aslul masala man da nekk doom ji ci foofu parce que foofu mooy loolu benn kaa maa ngi doon wax cas bi ma njëkkoon a kii sax indi naa be nga xam ne beneen cas la mooy cas boo xam ne ñii doon dafa am asaba ak waa asxaabu far moo xam kenn wala lu ko ëpp waaw waaw mooy bu boobaa damay xool al maqaamul laay seet mais comme que fii nii fii nii kenn kese la bu nekkee kenn as mooy exemple bi ñu joxe yaay ji la fi monsieur a bàyyi am doom ju bu boobaa aslul masala mooy nekk ka nga xam ne saaxibatul fard wala saaxibul fard ka moom ka moom ci kaa yi nii ci miraas mii ka fa am lu suñu borom ne jox leen ko ko kooku la mu wax la ñuy xool chiffre ba ca suuf la mu wax bu dee deux tiers hein trois ba mooy nekk aslul masala bu dee ne dafa wax un demi deux ba mooy nekk aslul masala bu dee un huitième comme suñu exemple bu ñu joxee yaay la fi bàyyi ak jàpp ak doom bu boobaa huit bi mooy nekk aslul masala mooy masala mooy lool lan mooy li nga xam ne mooy saaxibu hmm? aslul masalati maqaamul fardi al mawjud fi hadhihi al xaala mooy bu may seet foofu aslul masala suñu exemple bi ñu joxe bu ci gën a fi bàyyi ak doomam bu góor la fi musha bàyyi aslul masala bu ma ñëwee di ko seet jarul ay exemple ma bu yuróyeg naan woo xaaral ma seet nag ay na tawaa ay na ay ay na tamaasul ay na tadaaxul ay na tawaafuq ay na tabaayun yooyu soxla woo ko waaw parce que maqaamul mushtarak soxla woo ko fii fii mooy lan lan nga soxla mooy ni ngay seet parce que amoo deux boo amee deux ngay commencer di comparer manumaa comparer benn mbir manuma am benn mbir naan damay comparer loolu kese laay comparer lu may ba man may comparer damay comparer minimum bokk ñaar lu mu tuuti tuuti il faut ñaar yoo xam ne ñoo fi nekk ma mën a xool est-ce que benn lañ wala lan mooy am euh, ban relation lañ am mais bu dee benn kese laa am jarul may lu may koy comparer amu fi kon bu dee ne loolu benn kaala mooy ma am kaa boo xam ne. nañ bàyyi li ma njëkkoon a wax li ma doon njëkk a wax dinaa ci ñëw léegi parce que exemple bi ma joxe moo tax <laughs> ñu jàll li ma naroon a def deuxième moom lañ def premier mooy cas de figure premier <laughs> mooy dama ñëw léegi nañ léegi nag nañ jàll euh, bañ a dugaat ci wax yi muy gën a te compliqué léegi dama ñëw ci miraas moo xam ne lii moo fi am walla miraaskat bi parce que wax naa la man je ne pas miraaskat voilà mooy dafa ñëw fekk fi kaa bii ñu ne ko alaaji faatu na muy monsieur A kan la fi bàyyi ñu ne doomam ju doomam ju lan ñu ne gu góor ma xëri mooy doom ji wala wala muudu waaw monsieur aade móodoo fi ba móodu la fi bàyyi mooy doomam ju góor ma ne moo mu nga waa ji laaj moom kese mu ne noo bàyyi na fi yaayu móodu mi ne woon soxnaam waaw moom kese la fi bàyyi soxna ñu waaw ma ne la fi bàyyi mu lii de fi bàyyi waaw la fi bàyyi ma ne kon baax léegi mooy lii cas de figure bi bu ma ñëwee war a séddale alal ji damay xool alquran lan la wax hein damay xool alquran lan la wax fa in kaana aaya douze suratu nisa fa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum suñu boroom dane subhaanahu wa taala bu dee na ngeen fee bàyyi doom seen soxna sa ngeen fi bàyyi moo moom un huitième ci li ngeen fi bàyyi mooy alal ji bu ñu ko xaajee juróom ñetti xaaj benn xaaj bi soxna see ko moom ma ne très bien kon bindal ma zawj zawjatun bi ñu defal zawjatun ngir confusion bañ am zawjatun wala l'épouse wala jabar bindal jabar nga def deux bu dee olof ngay bind deux points ci kanamam nga bind un huit parce que loolu la alxuraan wax ci kanamam ni ñu ko defoon ci jotaay yi weesu nga ne ma waaw loolu damaa ngi koy bëgg a miin moom léegi ne la ak kan nga wax nga ne doom ju góor muy móodu ma ne la bul bind móodu de bindal ibna bu dee arabe ngay bind muy le fils wala fils en français wala doom waaw wala doom nga def deux points kooku lu ma fay def nga ne defal ma fa baaqi al baaqi wala baa wala le reste baa buy buy représenter al baqi wala le reste mooy li des wala desit bu dee ci wolof ngay bind nga ne ma mais lu tax ngay bind baax man la seeke jarul ñuy xool aay te loolu waxoon nañ ko mooy doom wax nañ la doom amul luy doom ju góor amul fenn fa alxuraan ne lii lay am amul doom ju góor alxuraan waxul ne miraas bu amee jël leen lii ngeen jox ko doom ju góor loolu amul li ni ni ñu xamee ne doom ju góor de toute façon moo ci gën a fort yi te waxoon nañ la bul fàtte ñi nga xam ne waxoon nañ la miraas nu mu man di demee ñoom duñu ñàkk six personnes lañu yoo xam ne waxoon nañ la ko ñetti góor ñetti jigéen yoo xamante ne nii miraas mi nu mu mën a wëlbate koo wëlbate koo par force fekk lu ñuy miraas a ngi fi ñoom dinañu am waaw te góor ñi doom ju góor a newoon sa position mooy moo nekkoon moo nekkoon euh, ci peloton bi moo jiitu peloton de tête moo ne ci kaw waaw ndax essai étage moo féete kaw muy al ubuwa non al bunuwa doom ju góor moom kenn manula fexe ba ki muy doon yaayam wala baayam ñu génn àddina ñuy wax ba moom du am amut waaw kon moom par force lay am waaw keneen nit ku góor mooy jëkkër ji bu fi nee kenn mënu wax ba faamam bi génn àddina du am ci ñu war koo miraas miraas mi ne fi foo jaar dinaa non loolu moom cooway bari rek ñeneen am waaw léegi bon ñun li ñu soxal foofu léegi ñu ci des waxoon nañ la ko léegi ñun li ñu ki ñu soxal mooy doom ju góor ne la kon ibn alxuraan waxul fan la mais yonent bi alei moo ñu ne alxiqul fara'id bi ahliha fama baqiya la des fali awla rajulin zakar ke gën a jege ci faatu te nekk góor lañ koy jox te mooy asabaam fii mooy doom ju góor yi kon ma ne la kon moo tax defal ibn fils nga def baaqi wala le reste wala ndesit léegi nag ñun ñu ngi ci aslul mas'ala mooy li nga xam ne boo fi moom la la waxoon al-allaamatul baqari rahmatullah alayhi faradi bi dafa xam ginnaaw bi ma xamee maarifatu lil fatwa dafa soxla ñetti mbir yoo xam ne ci wàllu calcul la jëm muy at tafsil at tasxiix ak qismatu tarika ñu ngi ci at tafsil bul fàtte loole tasxiix muy réparer néew guñ ci ndax àggaguñ fi affaire yi di damme wala affaire yi dootul du mat ñi ñu leen war a séddale loolu ak ñu ngi ci at tafsilu jataay bii weesu ñeenti ñu gisoon yépp amaliyatu tafsil lañ duggoon fii itam ci amaliyatu tafsil la bokk bu boobaa ni may def. huit bi muy yaay ji un huit moom rekk moo fiy saaxibatu fard mooy ki fi nga xam ne suñu borom moo ne am na moom lii bu kaa amee jox leen ko lii la mu wax nag gis nga un huitième la wax as sumun ñu jël as sumunu moom mooy huit ci huit huit mooy cosaanam kon cosaan bi boobu di huit moom mooy nekk cosaanu masala bi waaw mooy ida kaana fardun waaxidun fa aslul masalati maqaamu hada al fard loolu jàpp ko ida kaana ah, fardun waaxidun fa aslul masalati maqaamu hada al fard mooy bu dee dangaa ñëw ci miraas comme exemple bi ñu joxe yaay ak doom képp doom ju góor aslul masala mooy ki fi am fard mooy yaay ji un huit aslul masala mooy nekk taxawaayu yaay ja mooy ci lan la taxaw un ba ci lan la taxaw ci huit la taxaw huit moo soutenir un ba mooy huit ngay dajale ngay tasxaal alal ji juróom-ñetti yoon yaay ji mën cee jël benn kon lan mooy cosaan bi mooy huit kon nag loolu comme que moom rek fi nekk te moom la suñu borom tudd ci alquran kon loolu mooy nekk aslul masala mooy huit boobu laay séddale diggante yaay ji ak doom yaay ji comme que benn la ci am ma jël un bi jox ko ko un du léegi mu des set sept yooyu ma jox ko doom loolu benn cas de figure la jàppal mu am beneen cas figure boo xam ne moom lañ joroon njëkk a mooy nga ñëw ci miraas moo xam ne ñi war a doon yépp asaba kese lañu mooy saaxibatu fard newu fi saaxibu fard newu fi mooy ku suñu borom ne jëlal lii amu fi waaw loolu amul par exemple ma ne ma donne des exemples ma ne euh, ajal ok waaw ndax bil misaali yattadixu al maqaal waaw man ngaa wax ba sonn waa comprendre moo tax mais boo joxee misaal nit ñi eh, kii comprendre ko moo moo tax gis nga yii nii euh, ngeen baal ma alhamdulilah mooy gis nga aynul faraid nii li ci gën ci jàngale ko mooy démonstration mooy gis nga même waasa yiñ la doon wax ñii way doon ñii doon vingt cinq yu mag yooyu quinze góor dix jigéen gis nga loolu boo tiimoon ab tableau <coughs> ab tableau loolu moo doon gën a simple da koy def ay arborescence ngay def xam ngeen arborescence waaw ah, gars <laughs> parce que bon ñu bari xam nañ ko ñu ma ko gën xam fopp man bi ma loolu mooy damay def ay schéma damay def ay croquis ay dessin boo xam ne damay def comme ci ma ma def benn euh, ne ki faatu ma def benn cercle bu ndaw tudde ko ki faatu bind fi almayit mooy ki dem ci kaw ma rëdd benn rëdd boo xam ne day jóge ci ki faatu dem ci kaw ma def son père ci suuf ma defaat ma wàcc jël benn rëdd boo xam ne day jóge ci ki faatu ci rond bi def ci suuf def son fis ak tamit sëtu kooku noonu fisam bu ma defee père ci kaw laay def jadd ainsi de suite mooy noonu laa koy defee soxna ma def ko nule mooy dama koy def ci ci wet gi du ma ko boole mu sësëg kii parce que moom ci xawaashi yi la bokk ak kan ki nga xam ne mooy frère yi ñoom it xaashi ya lañ mooy ci wet gi lañ nekk ainsi de suite mooy bu ma ko defee noonu mbir mi mbir mi day moo tax affaire bi euh, moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam akbar mu taxaw ci kam minbar bi di wan nit ñi ñuy jullee parce que moo gën a ba pare ne leen sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen gisi mu julli waaw parce que image c'est-à-dire l'enseignement par l'image dafa am solo waaw la schématisation dafa am solo parce que am na ñoo xam ne dina loolu moo dina neex a capter xam nga man nga fi nekk naan booy jàpp da ngay raxas fii xam nga boo koy déglu man manaan naan damay raxas fii loo tenk yi kii moo yow doo gis ni ma koy defee di nga daal imaginer bon nii la lii mais loolu bokkul ak bu dee dañ cee teg sa bët même bu waxul sax nii nga gis loolu bokkul waaw laysa al xabaru kal muayana liñ lay nettali ak li nga gisal sa bët yamuñu moo tax bu doon ne affaire bi def cours <laughs> bi dafa kii sa sama jël sama tablo bi fee teg fii <laughs> bu doon lu ñuy lu ñuy caméra la <laughs> teg fii tableau bi loolu day simple mais bon euh, comme que amul defuñu loolu mooy audio la moo tax dañuy fexe. quand même nga nga nga schématiser ko nga jàppe ko noonu moo tax ñu naan la bindal zawj lépp nga def deux points ci kanamam nga def lii nga bind lii ci suufam mooy ligne bi ci tegu nga bind ki ci tegu ainsi de suite di def loolu après aslul masala demal na ca kaw première ligne ba nga tëb deux lignes ca kawam wala benn ligne mais la ko xaw a sori nga bind fa aslul masala bu lay fii comme huit nga bind fa huit voilà mooy looloo tax ñu koy def ngir rek yow nga man koo jàppe noonu yow bu doon ne da ngay déglu yor foo xam ne looy bind la nga koy defee noonu boo paree da am schéma bi voilà kon léegi revenons à nos oignons ñëwaat ci ci lu ñu newoon mooy euh, gis nañ cas de bu njëkk bi ginnaaw bi ñu gisee figure cas de bi nga xam ne ki fi am farde kenn la keneen kii doon wala ñeneen ñiy doon ñoom amuñu farda mooy ñoom ni ñuy doon ne mooy ñoom doon benn asaba la ñuy doon ne mooy li des loolu benn benn exemple la léegi beneen exemple bi te moom lañ la doon wax sànq mooy li ñëw ci miraas moo xam ne ñuy doon ñoom ñépp war sa ñoom ay kii lañ saaxibatu nu kii la asaba lañ mooy amul kenn ko ci buur yàlla ne lii ngay am lii ngay am ma ne nag exemple eh, monsieur A cette fois-ci dafa génn àddina mu génn àddina bàyyi fi doom ju góor ak doom ju jigéen waxaatal ma dégg insha allah s'il vous plaît quoi waaw monsieur A bindal monsieur A maata wa taraka ah wa xalafa ibnan wa binta dafa génn àddina bàyyi ginnaawam benn doom buñ naan móodu ak benn sox doomam ju jigéen duñ naan nogoy wala Fatimatu léegi Euh, lan laay trouver aslul masala fii at tafsil ñu ngi ci amaliyatu tafsil ngir génne aslul masala léegi fii nu ma koy génnee euh, nga ne ma noonu attends pardon bala ngaa dugg foofu man di nga ma wax yow yow yow yow yow yow xanaa seetoo li ngay wax euh, cest à baal ma lan nga loo jublu ci loolu maanaam mais yow yaa fi wax sànq que ne euh, euh, cas de figure bii ngay joxe misaal mii nga bëgg indi te moo loo xam ne lu mën a nekk la loo dem ci miraas fekk ko fa lu a am la te luy am la mooy nga ñëw nga ne yow ñii doon lu ñépp amul kenn ko suñu borom ne lii ngay am ma ne la waaw nga ne ma mais léegi. lu tax nga tudd doom ju góor d'accord naa expliquer nga ko sànq amul fenn ci alxuraan fu suñu borom ne bu diw gaañoo wala yaay wala bàyyi jël leen lii ngeen jël doom ju góor ngeen jox ko loolu amul nga man la très bien c'est bon mais euh, doom ju jigéen ji nga wax nag Fatima mi nga wax wala Nogoy mi nga wax nag mais doom ju jigéen la doom ju jigéen alxuraan waxuwul newe euh, moom day am bokkul ci saaxibatu furu saa moom du saaxibatu farma manal nag gis nga xawma rek nan laa la war a def yow ah, ma question n'est pas pertinente ma ne ko ah ma ne la waa yow non c'est que euh, mooy bu doon kuy dóor a ñëw man comprendre naa koo xam ne suivrewul ca début ba bu doon ab jataay ouvert la ay jataay ouvert la nga xam ne am na ñoo xam ne ñoom dañoo assidu tout le temps ñu ngi fi te mooy ñi koy déglu assidûment commencé du début bañ commencé miraas mi minimum ba léegi yow comme que noonu nga mel man looloo ma jaaxal bu doon nag koo xam ne moom tay comme jataay ouvert la mu ñëw tey fekke may wax lii mu ne ma mais man suuratu nisaa yi mokkal naa ko mais nag gis naa ne doom ji jigéen ji nga ne borom bi jox ko dara jox na ko dara ah. ma ne la waxal ma ne ma si yow sànk sax wax nga aaya bi mooy première aaya bi wax ci miraas en tout cas bi séddale mbir yi aaya onze ci suuratu nisaa ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yuusikumullahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayni fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak wa in kaanat waahida falaha nisf loolu doom yu jigéen fa wa waaxida buur yàlla moo leen di jox ay instruction yu leer yoo xam ne moom ngeen war a doxal ci seen doom yi li zakari mislu hazzil unsayayn doom ju góor day am équivalent wu ñaari paar yu ñaari paar yu ñaari jigéen mooy ñaari jigéen li ñuy am loolu doom ju benn doom ju góor di am mooy bu ñu amee ñoom ñaar ñaar doom ju góor ji équivalent wu ñaar boobu mooy kon doom benn doom jugóor benn doom ju jigéen euh, doom ju jigéen bu amee benn doom ju góor day am ñaar euh, léegi nag man ce que je ne comprends pas mooy yow ba pare waa kay leen continuer aay bi xaaral ma continuer aay bi fa in kunna bu dee dafaa bàyyi ay doom yu jigéen fa in kunna nisaan bu dee ay jigéen la fi bàyyi ki faatu monsieur A ay doom yu jigéen wala doom yu jigéen wax nañ la sët yu jigéen yoo xam ne doom bu góor a leen jur ci lañ dugg bu dee ñoom dañoo nekk waaye nañ wax doom yu jigéen kese man parce que yow man j'objecte j'ob j'ob j'objecte ci li nga wax ah oui faut avoir le pouvoir d'objecter ah objection man la waa yow moom comme que da ngay dóor a ñëw man garaawul mais waxal rek waxal rek yow bul dugg ci yow yëpp waxal man la mu ne man waaw kay waaw mooy man dama ne bu dee ay doomi jigéen la fi bàyyi faw xas na tey ni ñu nekk lu ëpp ñaar wax nañ la lu ñaar boobu faw a boobu foofu parce que yonent ma lay moo ñu leeral ne même bu dee aaya bi ci zaahiram day wane ne lu ëpp lay wax ñaar mais li ki ñaar di am tamit mook li ki ëpp ñett di am denn lañ buñ ëppee ñett ci xaadisatu Seydina doomu Seydina ñaari doomu jigéenu Seydina Sa'd ibn Rabi radiyallahu anhu kon mais loolu ay doomu jigéen ñoom ñooy am lan deux tiers suru sama tarak ñaar alal jim fi bàyyi buñ ko xaajee ñetti xaaj moom mooy jël ñoom ñooy jël ñaar ñoom soxna yooyu doomam doomu jigéenam yooyu mat ñaar jëm kaw waaye wa in kaanat waaxida bu dee benn fii kese doom ji jigéen kese la fi bàyyi falaha su mooy jël moitié mais kon nan nga mën a donner fii exemple bi ngay joxe sa yoo xam ne ñoom ñëpp asaba lañ nga ciy tudd nga ne góor d'accord na doom ju góor ak nga ciy boole doom ju jigéen doom ju jigéen suñu boroom jox na ko ma ne la très bien yow bu doon kooku yow comme kii di dóoru ñëw man naa ko comprendre bu doon moo laajee nii man ma ko wax dara te naa xam ne dinaa ko expliquer rek leeral ko ne daa am lu ko rëcc moom parce que en fait fi mu jële train bi la jëlewul train bi ca ca ca fam départ dafa dab dafa dabut dafa dab terrain bi train bi da koo jële ci yoon wi moo tax lu bari raw na ko paysage yu bari raw na ko waaw Allahu akbar ay gànjar yu rafet yu taaru ay gànjar yu raw yu bari raw na ko parce que moom fi mu jëlee train bi la mais yow mii jëlee train bi au départ ba pare di laaj loolu man looloo mu jaaxal mais nag bon kaay ma wax la yow aay bi bi mu tudd léegi loolu mooy bu dee ay jigéeni kese lañu mooy ci faatu ay jigéeni kese laa fii bàyyi est yaa ngi dégg foofu la doom ji jigéen di amee li nga xam ne moom lañ la wax nisf ak yooyu bu dee benn doom ji jigéen la mu am nisf moitié bu dee deux doom yu jigéen jëm kaw ñu jël deux tiers lu fi seen bàyyi bàyyi ndax ñoom rekk la fi bàyyi comme doom mais man exemple bii ma la jox góor a ngi fi mooy jigéen googu sayyidatu Fatima moom wala sayyidatu Nogoy moomu moom am na koo xamante ne magam la wala rakkam la ju góor ju fi ne bu boobaa mooy loolu kon du dox est-ce que comprendre nga ne waaw ah, waaw ah jéggal ma de waa lii nag xam yow looloo tax ma ne yow garaawul mais saa waa ji moom di wax lool comme yow ngeen bokk wax man moom laay moom moom moo ma ci jaaxal. ma ne la waa kon léegi kon jigéen yow neewoon nga asaba ay góor la ñuy doon ma ne la gisoon nañu loolu nag yow it yow te te yow da ngay njàng di parce que <laughs> ensemble yi gisoon nañu ko début ba gisaat ko mooy dañ koo gis deux waxoon nañ la asaba dëgg la mais de gisoo woon loolu mooy al bi bi nafs ñooy nekk ay góori kese mais amoon na al bil ghayr comme mooy exemple même bi ñu joxe doom ju góor. bu fi newee ak doom ju jigéen doom ju jigéen ji day nekk asaba kan moo koy asaba frère am petit frère am wala grand frère am bii fi nekk rakkam ju góor ji wala magam ju góor ji moo koy taasib mooy at wa asabatu bil xayri non saa yi nag yow euh, tu rends les gens ma me décourages quoi ah fàttali ko loolu nga naa ma si fàtt <laughs> ma ko fàtte woon mais xam nga rek man dafa mel ni damaa lekk fàtte ko dama lekk luy fàtte loo mais si si si lii la lii la nan la kon nag affaire bi loolu la mooy fii ndaw si rakk ju jigéen ji asaba waaye dañ ko kan moo ko taasib mooy frère bi rakkam bu góor wala magam bu góor bi fi nekk moo ko def taasib bil xayri <laughs> ah. kon nag léegi baax na nga ne ma waaw léegi de mais woon c'est que buñ ko naree jàpp ni du dox <laughs> ah ah du dox du dox waaw ah, man léegi moom fàttee fi mu siiw moom waaw ah. léegi kon euh, ah, xoolal nit ñu defe détour rek léegi nag grawul mais c'est bien c'est bien parce que du yow rek la dal man na dal keneen <laughs> wala ñeneen <laughs> waaw te affaire yi pour souci de leeral tamit il faut affaire yi di leeral waaw parce que en fait am njàng ci euh, man moom dama position sama côté waaw euh, nooy gën nekk euh, avancé ci ngay xam ne yow fa nga jaaroon am na solo moo tax buur yàlla deful dara ci hasard am na ñoo xam ne bu dee ñoo ñëw ci cours di fekke ay jataayu moo xam cours à l'école wala ci jataayu xam-xam yi à l'école wala tamit ci daara yi wala ci majalisul zikri yi ma wala majalisul ilmi ci jàkke yi wala ci benn pa buy jàngale domaine bi wala yu mel noonu wala ah internet nga koy déglu ci yi am Makka ak Medina ak Caire ak ay ay ay ay Jordan ak fu ne nga koy suivre yooyu noonu bu dee ne nit koo xam ne ni ko dégg rek ni ni ni ni ni mus ni eh, muallim bi kiy jàngale di waxee lay wax moom bu ko déggee rek comprendre sans mu expliquer kooku en général en général nit ku mel noonu en général du pédagogue bu bu deful attention du pédagogue parce que moom bu ñëwee di jàngal day jàpp ne affaire yi dafa leer en fait moom ni ko comprendre day ñëw rek bon day jàpp ne là c'est évident day jàpp ne affaire yi waaw day ñëw rek tak tak rek tak tak comme ma ñëw ne imaginez ku mel noonu xam nga nu muy def waaju mel noonu bu ñëwee suñu domaine bi xam nga nu muy def day ñëw exemple yi ñu joxe woon kii dafa génn àddina day bind ñëw di jàngale ilmul faraa'id aywa tak mu teg ñu dugg ci xisaab yi aywa dañuy xool est-ce que tawaafuq am na mu ñëw zawja 1-8 exemple yi joxe woon aywa 2 point teg teg tak l'épouse 1 jadda maam 1 aywa bint un demi am baaqi moom au lieu mu mooy niñ defoon ne damay xool est-ce que tamaasul am na tadaaxul am na tawaafuq am na ak ñoom tabaayun moom du ko ci fekk day ñëw rek tëb dal ci résultat bi 24 ne gis na ne yaa de 6 2 alors ça c'est 24 dóorub 24 am ci kaw ne mooy aslul masala mais parce que moom ci moom dafa évident parce que buy xool rek mbir mi day feeñ ci moom mu bind ko noonu ci tableau bi en fait bari ñoo xam ne ci élèves yi du ñu xam ne vingt-quatre bi fan la jógee mais vingt-quatre bi bind fii fan la jóge su yàlla nag bu mu nekk koo xam ne euh, bon yàlla euh, ñu yàlla musal ci loolu mooy euh, ku melul ni moom mu xeeb la jàpp na waaye xoolal vraiment yéen vous êtes à la limite de ñàkk bopp quoi ak ñàkk xel ah boobu demee élèves yu bari dañuy da di bàyyi en rade dañuy nekk dañuy nekk ci gannaaw yu traîner dootuñu avancer te da leen di vexer waaw léegi nag <laughs> bon man moom comme ko sorew ba woon nag gaa yi nga xam ne daanaka lu monsieur bi bindoon ci x y y du ma ci xam dara waaw dangay laaj laaj yoo xam ne ñépp lay jaaxal loolu nag gis naa ci bénéfice dafa tax ne <laughs> yii nii yu mel nii bu ma ci leertee damay damay damay jéem a nekk ci place kooku ki nga xam ne vraiment ki gina ki gina ñàkk mën a comprendre ci affaire bi loolu moo tax ma ñëwaat ci affaire bi def ko genre dialogue entre waa ji eh, eh, kiy déglu ak kuy dóor ñëw parce que buñ jàpp ne bon si évident xam nga lii euh, sincèrement ab mathématicien boo xam ne moom kii daraan mais ça kii na jàll ko quoi parce que ça c'est simple mais sauf que c'est pas simple pour tout le monde bu ñu ko defee noonu. affaire njariñ yi waroon am ndaxul am du ko am bul jàpp ne man fii laa toll rek ay wane ñépp demee sama rythme te yonent ma lay saar saar nag moo ñu waxoon al al da'ifu amirul rakba voilà ñun du ñu génn ci sunna ah. waaw moo tax méthode pédagogique yi gaa yi jàng eh, yooyu yépp ay yooyu ñun l'islam bii boo fi nee xam sunna yonent mi alayhi salaatu salaam waaye yow trouver ku gën a ki nga xam ne moom lañu suñu borom boole ah doo ko gis moo ñu jàngal ak daifu amirur rakb ki néew doole ki gën a te loolu xoola fa ko doon waxe loolu mooy pédagogue allahu akbar mooy ci affaire voyage la doon mooy bu ngeen di tukki def benn convoi di dem kër nga xam ne moom moo ci gën a néew doole gëléemam wala fasam gintee mën a moyen gaaw kooku moo war a jiite convoi bi mooy convoi bi dafa war a dox ci rythme kooku mais du dem bàyyi ko fa waaye ah, sawaay na dabe quoi ah dama xamul lan moo tax xontul woon fasam wi quoi nekk fi di ñu tardé ñun on a des à faire ah waaw waay waay waay qu'il reste derrière ah ma accéléré bu def oto ma waay yow kat waay yow dugg sama kat kat bi sa waay di daw euh, dawinu sa waay euh, kii euh, pause bar waay yow du ko def j'accélère et eh, gars yi man retrouvez-moi là-bas quoi non loolu du daraay sunna ku mel noonu du respecter benn limitation de vitesse nay accélérer rek te bu moywul du àgg ndax accident bu metti man na koo dal waaw mais da ngeen di dox ci rythme ki gën a bu ko defee kenn du bàyyi bopp keneen ki ginnaaw moo tax gis nga euh, xare yi ñu doon gis euh, bi muy wax bi say bi muy wax waxaale Seydina Jaabir gëléemam gi naan ma jaay jaaraan ko jaay ma sa gëléem gi <laughs> nan la def day jekki nekk ci kanamu convoi bi léegi nekk ci ginnaaw mooy ñépp lay lay surveiller doo ku nekk da ngay foog ne man la nekkal waaw ba après mu dem ca gannaaw moom alayhi salaatu wasalaam nit ñi jiitu mu nekk ca gannaaw ngir doyen faaw yi ñu man la dem mu ànd ak ñoom waxtaan ak ñoom dalal seen xel wax ak ñoom léeg-léeg sax julli bu jotee ñoom la koy defandool foofu bu dee ñële ñu jiitu nañu xoolal ma ma makaarimul axlaaq yooyu loolu mooy al loolu ma te loolu mooy ñu nit am foofu ñoo nekk dañoo war a di sóoraale loolu voilà aywa <laughs> voilà <laughs> léegi kon suñu cas de bi nga xam ne ñii doon ñépp ay asaba lañ kon kon léegi réglé nañu pourquoi jigéen bi ma dugal ko fii lu tax ma ne exemple monsieur a faatu bàyyi fi doom ju góor ak benn doom yu jigéen bu boobaa aslul masala fan nañ koy bàyyi jigéen ñi kon góor gi moo ko tax si bil moo tax mu nekk asaba léegi bu boobaa hein aslul masala day nekk xam nga lan lay nekk mooy nombre tête yi fi nekk ci asaba yi ñooñ lay doon nga ne ma ah nombre tête yi mooy lan mooy ñaata lañu ah, yow de ñaar nga wax mooy doom ju góor ak doom ju jigéen man la def ko ay compter ko ay chiffres ma ne la doom ju góor ak doom jigéen un ak deux kon ma bind deux mooy asul masala ma ne la non non non non non non non non non non am na nag règle boo fàtte te c'est normal parce que du sax danga koo fàtte mais maa ko war a wax parce que lii lu ñuy dóor a gis la ah comme que lu ñuy dóor a gis la bu ñu ko jàngagul manuma la cee laaj manuma ñëw naan la lu tax tur voilà kon mooy bu boobaa ma am ñaar la am doom ju doom jigéen deux personnes la am bu boobaa nag gis nga aaya bi ñu fi jàngoon léegi yow waa ji dab bi muy ayatul nisa bi onze bi ac man nga ñu ko jàngalaat waaw bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim yuusikumullahu fi li awlaadikum lizzakari mislu hazzil unsayayn ma ne la baax na noonu jazaakallaahu xayran eh, lan la wax fin bi lizzakari mislu hazzil unsayayn lizzakari ñeel na góor mislu lu mel ni keemuk hazzil wàlluk paaru eh, eh, li nga xam ne mooy wàll al unsayayni lu ñaari jigéen di am mooy bu jigéen li ñaari jigéen di am moom la góor di am loolu ci beneen waxin mooy góor day am ñaar jigéen am benn ma ne la waaw kay nag gis nga comme que xoolal jàppal ba léegi góor ak jigéen di tegal fii ak fils xam nga moom nga waxoon léegi kon fils lan lay représenté moom deux lay représenter nga bind deux ci kawam fii bi lan lay représenter benn ndax suñu borom moo ne li zakari mithlu hazzil unsayayni góor day am lu toll ñaari paaru ñaari jigéen comme que ñun amuñu ñaari jigéen benn lañ am mooy kon foofu dañ ciy xam mooy li ñu wax rek góor benn jigéen noo góor ñaar jigéen benn kon nga def deux góor bi day représenter deux jigéen bi représenter un kon nag boo paree nag ma ne la nag def nga loolu ma ne la nag léegi booleel ma entre chiffres yi nga am ma ne ah deux de laa am muy góor gi ak benn muy jigéen gi ak rakkam ju jigéen wala magam ju jigéen ma ne plus leen ma ne ah muy deux plus un trois ma ne la waaw kay trois boobu nag mooy nekk aslul masala waaw loolu mooy lan trois boobu laay jël séddale ko diggante doom ju góor yi ak doom ju jigéen ji bu boobaa góor mooy am deux ma jël deux def ko ci kanamu fi ma bindoon damay bind ibna xam nga bindoon nga ibna wala fils wala doom deux points bint nga def benn bint la mooy fii walla bint wala ibnatu wala doom ju jigéen ci nga def deux points kon comme que trois bi lañuy bokk doom ju mooy am deux doom ju jigéen am benn ma def deux trois bi laay tas seen biir ma jël ci trois bi ñaar def ko kanamu fi ma bind ibn fii au fils wala doom def bind ci deux ci kanamu ki nga xam ne mooy doom jigéen ji ma def ci un affaire baa boobu noonu lañuy séddalee mbir mi miraas mi noonu lay deme fii fii mooy cas de figure ñiy asaba kese lañu amul saaxibu fard bu boobaa dañuy seet ñaata xeet lañ fi am mooy ñaata lañu ba ma trouvé lañu doon bu dee ay góor ak jigéen lañ ma xool ñaata jigéen a fa nekk ñaata góor góor bu nekk day représenter deux ndax li zakari mislu hazil unsayayn jigéen représenter benn bu doon trois fii la trois filles yi trois la représenter ndax ku nekk ci ñoom benn ngay représenter bu doon ñaari góor la kon quatre la ñuy représenter ndax doom ju góor ju nekk deux ngay représenter bu boobaa kon mooy bu doon ne euh, au lieu de benn doon doom dama defoon deux doom ak quatre filles hein ñeenti doom yu jigéen ak ñaari doom yu góor bu boobaa ñeenti doom yu jigéen yi lan la ñuy représenter quatre ma bind quatre ñaari doom yu góor yi lu ñuy représenter quatre parce que ku nekk ci ñoom ñaar day représenter deux deux plus deux égale quatre kon ma jël kaatu jigéen ñi ak kaatu ñaari doom yu góor yi plus leen muy huit kon sama aslul masala liy nekk as cosaanu masala bi bi ma nga xam ne moom laa du war a séddale après loolu huit lay doon bu ko defee bu ma jëlee di ko séddale huit damay jël deux jox def ci kanamu premier doom ji jëlaat deux def ci kanamu beneen doom ju góor ji ñeenti doom yu jigéen yi des bu nekk ma def fa un ku nekk ma defal la un ci kanam noonu la ñuy séddalee moom est-ce que jusque là ça va nga ne ma c'est va ma la nag am na beneen cas kon gis nañ ñaari cas de figure léegi bii nii beneen cas de figure bi mooy de toute façon mooy boo xam ne ñoom asxaabul furud kese lañu ma ñëw ci miraas moo xam ne ñi war a doon ku ci nekk sa borom suñu borom subhaanahu wa taala moo ne kii jox leen ko lii kii jox leen ko lii kaa jox kii jox leen ko kële jox leen ko laa yaa ngi gis eh, boobu kon nan lay demee boobu moom yomb na mooy fi ñu jóge tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaali foofu lañuy ñuy dem foofu lañuy ñuy parce que bu boobaa dañuy am ay un huitième bu dee soxna la fi bàyyi hein ak doom ju jigéen par exemple un demi mooy ne kon bu boobaa ñoom ñaar ñii kesee fi nekk hein wala ñu ne la ñaar ñii la fi bàyyi uxtu shaqiqa hein mooy sœur boo xamante ne nii ñoo bokk ndey ak baay la fi monsieur a bàyyi non euh, la fi madame A nañ jël madame A madame A soxna see faatu bàyyi fi jëkkëram ak rakkam wala magam jigéen joo xam ne ñoo bokk bàyyi wala ñoo bokk nday baay exemple bi joxe woon nañu bu boobaa bu ma ñëwee aslul masala nu ma koy trouver damay xool un ku nekk lu muy am jëkkër gi yéenay am nisf wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad yéena moom xaaju li nga xam ne moom la fi bàyyi seen soxna yi bu dee ne ñoom bàyyiwul fi doom ba bind un ci